falamma janna alayhi al-laylu ra'aa kawkaban qaala haadaa rabbii falamma afala qaala laa uhibbu al-aafiliin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayab juróom-ñaar fukk bi ak juróom-benn ba léegi tàmbali woon nañ ko ci saa ci ci jataay bii ñu génn mooy fi nga xam ne moom lay nettali mbiru seydinaa wa mawlaanaa wa xaliilu rabbinaa ibrahimu alayhi salaatu wassalaam fi nga xam ne ci lay wax ak ay ñoñam baayam ak ay ñoñam di wax ak da wax ak ñoom ne leen yéen daal gis naa ne yéen daal yéen ñii saa bàyyi ak seen ñoom ñi daal fii dalaali mubiin yéen daal yéen ngi dañ ci cànkute woo xam ne gu mag la léegi nag ñu la doon wax li mu doon wax ne ba guddi jotee fa lammaa janna bi nga xam ne ci la guddi alayhi ci moom ci la kër gisee alayhi ci moom allaylu guddi gi raa kawkaba ci la gisa benn biddiw bu feeñ xaala mu ne hada rabbi lii mooy sama borom nettali woon nañ la nettali boobu ñu naan dañ koo jële ci mawlaana ibn abbas radiyallahu anhuma waxoon nañ la loolu moom dëgërul du tout moom ci gàttal mool waxoon nañu ko walla loolu dëgërul lii léegi ñu waxoon la dinañ la wax li nga xamante ne dëgg-dëgg moom lay wax nii lii xam nga lan la mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo ko tey wax am ñoom nii mooy li nga xam ne moom lañ naan dialectique loolu mooy ci li nga xam ne dagg wax nañ la saar bii nii saar la boo xamante ne comme ni ñu ko waxe woon bi ñuy def euh, kii mooy euh, jataay bu njëkk bi li boroom xam-xam yi di wax radiyallahu taala anhum ne lii cosaan la saar bi mooy saaru tawhid bi nga xamante ne wéetal borom bi tabaaraka wa taala ak méthode yi ngay jaar ngir mën a ji li nga xamante ne nii mooy xalaatu nit ñu bon ñi ci ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yu mag yi façon athée yi façon gaa yooyu philosophe yooyu di jaay ne walla yàlla amul yooyu gaa yi di ko tiitloo ñu leen koy jàngal ay terminal ñu naan ay ay ay nit si nee na façon yooyu nga xam ne ay énergumène lañ duñu tus xamuñu dara te loolu ñuy wax muy waxi ndaare dëgg léegi nag gaay bi ci yéemu di ko jàngal terminal naan ay waa ay Nietzsche waa vraiment Jean-Paul Sartre gaay yooyu nga xam ne duñu du ñu dara ay kuffaar marada la ñoo xamante ne nii ñoom ñoo gën a kaay leen ma yées ñooy gaa yoo yële nga xam ne li fi xew léegi nii surtout ay France ak yooyu mooy ne seen façon idée yooyu moom lañ fexe bëgg ko sol ci xolu nit ñi ba pare bi dund ne yàlla amul affaire yi amul mbir mi daal mooy li gën a màgg lu am mooy xelum doomu aadama te loolu ci la lépp tegu façon kàcc yooyu lañ gëm noo nit ñi léegi nag ñooñu nga xamante ne nii nan ngay dajjee seen façon argumentation yooyu nga xam ne ci biti nii du dara day ci biti lu ko xam-xam na ne taaruwul mais ko xamul dara ñu man laa yóbbaale nan ngay fexe ba dajj seen waxoo seen façon waxi caaxaan yooyu ak nan ngay mën a waree ne borom bi ñu naan amul dëgg-dëgg am na jaare la ko ci raisonnement li ñu jàpp ne raisonnement day wane ne loolu amul loolu waxuñ dëgg que ne yàlla mënu la am loolu ay waxi caaxaan la sauf que la le cas face mooy ne jullit ñi ñoom de ñi jiitu woon def nañ li leen waroon de ñoom al imaam al Ghazali ñoom al imaam al Baqilaani ak ñu mel ni ñoom ñooñ de def nañ li leen war ñoom al al al ñi nga xamante ne al imaamul Julayni façon yooyu moom def nañ li leen war boroom xam-xamul islam bi gàcc ngaalaamaa moom ñoom jazahumullahu anil islami xayral jaza kanta ñi ñëw ci seen ginnaaw daanaka defuñ fi tous ba pare réere njàngale mu ngoob gaa yooyu duñ leen yër duñ leen jàngale xamuñ ci li nga xamante ne nii mbiru tawhid tus lañ ci xamul ay ummul barahin yii bu al imaam as si ñoo ko gën a xamuñ tus yi nga xamante ne ay dayabaa lañ nekk ci yi nga xamante ne même ci téere yi nga xam ne téere yi fiq la sax nga xam ne buñ ko doon commencé nga gis ñuy commencé di wax ci tawhid lu gàtt loo xamante ne nii ku ci jàpp xam ni mu demee loolu sax dañ koo réere ba tax ay façon énergumène nit ñoo xamante ne tekkiwuñ dara ñu daal di ñu koy wasaare ci xolu doomu jullit ñi ñu koy jàngale ci seen programme terminal yeeg yooyu ñuy jàngale philosophie boo xamante ne nii hada kufrun bawah di ko gëmloo di leen wan ne c'est comme ça comment raisonner nii ngeen war a il faut avoir l'esprit libre l'esprit bi nga xamante ne nii dañ koo génne ci chaîne yi ñu ko chaîne bëgg wax ne l'islam ak yi nga xamante ne mooy yi nga xam ne sax ay christianisme ak façon yooyu ay diine yi yooyu yëpp ñoo tënk nañu tinkeeku di xalaat lu ñu neex libertinage ak caaxaan yooyu waaye walillahi alhamdu wal minna saar bii nii ku ci dellu ta xam dëgg-dëgg yooyu yëpp da nga koy mën a rajaxe teg fële Seydina Ibrahim nag alayhi salaatu wassalaam mooy imaamu ñooñu loolu nag lay wane fii nii moom na borom bi di wane ci saar bii nga xam ne mooy saaru tawxiid di leeral li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moo tax mutakallimuuna yi te ñu tudd ci lenn kese ñooñu ci yooy lañ jàpp daal di rajaxe li nga xam ne moom la fi philosophe fooyi te ñooñ bariwuñaa ah. gëmloo gaa yi fii mu am mbooloo mu bari lañ woon loolu du dëgg de façon ñu fi wax ñooñu dañoo biñ xawee daa yàgg ñooñu bari woon sax bu njëkk léegi rek lañ bari te dara médias yi leen bëgg a yëgati teg leen ci kaw mel ni beneen façon bi amuñu xattaa ci yéeféer yi sax am na ñoo xam ne gëmuñu yooyu ñuy wax wal iyaadu billah léegi nag comme que Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mooy imaamu ñooñu nag nga xam ne ñooy dajji argument yu fooyi at yi nga xam ne façon ay genre argument lañ koy ñoom lañ koy tudde ta du dara du dara lu dul am mbóob moo xam ne bu ko ngelaw li ëffee mun naaw ñuy taxaw di ko samp ci kanamu borom ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi loolu tiitalu leen waaye ñu xamul dara ñoo sonn léegi nag model boobu di Seydina Ibrahim alayhi salaam na mu doxale woon mooy loolu nag nga xam ne waaru kalaam boobu nga xam ne moo ci doon imaam loolu noonu la suñu boroom di leeral fii waaye waxul mukk kanaan daa newoon ci ab ruq ab montagne buñ ko dugaloon ca biir ba mu màgg lii loolu loolu loolu loolu moom du loolu moom dëgër defu ko lii nag li muy wax mooy Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam dafa ñëw fekk leen ci seen raisonnement voilà mooy fekk leen ñoom ni ñuy xalaate comme que dañoo jàpp ay yàlla yoo xam ne ñoo leen defar ràññale leen fii teg leen fii def ay mbir ba pare di leen jaabu utal leen sax bés boo xam ne ñoom ñépp dañuy génn ca dëkk ba daal di jël yi li nga xam ne ay togg ak ay yu mel noonu defar def ko fa ca seen yàlla ya génn nag bàyyi leen foofule ca seen temple ya fañ leen doon jaamoo dem ca biti dëkk ba ne dañu fay nekk daal di fay def feet bu rëy après ñu ñëw fekk nee nañ yàlla yéey yaa yéey daal di nañuy barkeel lekk geek yañ fa defoon après ñu door cee mën a xéwlu mu nekk feet bu rëy. looloo tax keroog bi ñu koy woo naan ko nañ dem mu ne man inni saqiim man damaa feebar ci li ngeen di def man waa topp di mooy borom bi tabaaraka wa taala léegi nag bi mu ñëwee laata loolu noonu di xew dafa feel fekk ci si ñuy xalaate mu ne leen kon baax na ah lii mooy seeni yàlla ñu ne ko waaw mu ne leen ah non attention kon baax na falam maa janna kon nag mu dem ak ñoom ci raisonnement mooy raisonnement par l'absurde waa ji day jéem a xalaat yenn kii nga dem ak moom ba ci ko ci biir ko yow li nga jàpp dëgërul li nga jàpp demewul nii yaa ngi ci njuumte goo xamante nii maa ngi lay woo nga génn ci te ñëw ci leer yi loolee la Seydina wa Mawlaana Xaliilur Rahmaan Ibrahimu alayhi salaatu wassalaam di leeral fii moom la borom bi di leeral kon falam naa janna bi nga xamante ni ci la lëndëm këriis allaylu ci moom allaylu guddi gi raa kawkaban ci la gisa benn biddiw qaala mu ne hada rabbi haa kon yéen samay ñoñ moo tax ñenn ñi ne hada rabbi mooy ah, hada rabbi yéen jàpp ngeen ne ah kon lii mooy sama borom ah bi diw bi waaw léegi nañ jàpp mooy li nga naan rek léegi mooy ki nga xam ne damay discuter moom xam naa ne bon ma ne ko waa ah, baax na du rek ne lii dama ne lii dafa xaraam nga ne ma non xaraamul dara newu ci ma ne la waaw c'est bon nañ jàpp ne xaraam na voilà nañ jàpp ne xaraamul quoi voilà léegi xaraamul c'est bon ah d'accord na ñun ñaar ñi xaraamul loo xam ne xam naa ne xaraam na mais dama ko ciy fekk ci ni muy waxe ba ci ma dem wan ko luy wan ne ah, man maa wax dëgg mbir mi dafa xaraam loolu la nag kon mu ñëw ak ñoom ne leen kon nag hada rabbi waaw kon bi diw bii di leer mooy sama borom falam maa afala bi mu demee qaala mu ne leen laa uhibbul aafiliin man na bëgguma yàlla joo xam ne day feeñ ak a dem ndax lépp loo xamante ne nii day bouger di yëngatu lool mënu la doon yàlla parce que mooy mu ngi ci espace bi ba pare nekk koo xam ne espace bi daf koo muur te le fait muy yëngoo di dem aka ñëw kooku mooy am na lu koy yëngal te wolof njaay dafa wax lu am solo lépp lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole te kon buy bouger am na yoo xam ne dañoo composé wu ba tax muy yëngutu te kon kooku mënoo nekk yàlla loolu lu rëy rëy la ci wàllu ilmul Seydina Ibrahim leeral ko foofu ne leen kon nag man bëgguma liy yëngatu nag loo xam ne day ñëw ak a dem déedéet man bëgguma lool de di fàddu falan maara mi nga xamante ne nii nag léegi bi diw naa falan maara léegi nag bi mu gisee alxamara li nga xamante ne mooy weer wi baasiran mu leer <laughs> gina leer li nga xamante ne xam nga biddiw ba day sori biddiw day sori waaye nag bi nga xamante ne ni nag ci la gis li nga xam ne mooy jant weer wi daal di fenk noonu nga xam ne ni muy leere baziman qaala la ne hada rabbi waa léegi lële moom dàqoon naa ko ndax day dem day kiiwa ko dem di toxoo ko di ñëwa ko dem hada rabbi ha kon yéen samay ñoñ hada lii rabbi kon mooy sama borom falamma afala bi nga xam ne ci la faddu qaala li wax la in lam yahdini bu ma gindiwul rabbi sama borom la ko nan na konoon de kon waat naa ne dinaa bokk minal qawmi ci nit ñi nga xam ne ñoo sànku lii day wane ne kon moom xamoon na ne borom am la waaw kon yow bi muy wax sànq ne biddiw bi bi mu ko gisee mu mu mu feeñ ah mu ne lii mooy sama borom bi mu demee mu ne man bëgguma liy fàddu léegi bi mu gisee li nga xam ne mooy jant bi daal di fenk mu ne lii mooy sama borom léegi nag bi mu demee mu ne la in lam rab <laughs> la in lam yahdini bu ma sama borom gindiwul kon kay mooy gaa yi lay waxal da leen bëgg a fekk ci ni ñuy raisonné ne leen xam ngeen luy toxoo ko ñëw ak a dem kooku nu la nekk yàlla ndax am na lu koy yëngal de am na lu koy buuseloo te nag lépp luy yëngu la ko yëngal ko bu doole kon nag mu ngi noonu le la in lam yahdini rabbi cëy bu saa borom daal di wul gëndi la akuna nawaat naa ni dinaa bokk minal qawmi dallin ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo sànku dëgg-dëgg fala mara bi nga xam ne nag ci la gis ash-shamsa li nga xam ne mooy jant bi moom baazigatan moom mu daal di fenk nag ñu ne rëy aa <laughs> mu ne qaala mu ne hada rabbi haa léegi kii mooy sama borom hada <laughs> akbar hee samay ñoñ bii moo gën rëy de kon man daal bii daa def sama borom de falam ma avalaat bi nga xamante ne nii nag moom la fan fedd fàddu daal dafiy jóge moom jant bi qaala mu ne yaa mi eh yéen samay ñoñ léegi nag da d'accord leen nag man quand nag samay ñoñ inni man yëg leen ne bari'un deñ naa ba set wecc mimma tushrikun ci li nga xam ne moom ngeen di bokkaaleeg seen borom tabaaraka wa taala inni man sayyidina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam wajjahtu wajhiya daal dinaa jubale sama xar kanam ak sama lépp lilladi ñeel ki nga xamante ne nii fatara samaawaati moo ball moo bënd daal di bënn li nga xam ne mooy asamaan yi wal ardaak suuf haniifan moom laa laa coow woorlu ci moom de wëllif lépp nag lu dul moom jeng lépp lu dul moom jëm ci moom wamaa anata déet man minal mushrikiina may bokk ci ñi nga xam ne ñoo bokkaale mooy lii nii jant bi taw biddiw weer wi biddiw bi def di dem ak ñëw yéen seen yàlla yi noonu la am nay jamono ñu fi woon te yéen a leen di déplacer kon loolu yéen a leen fa def kon nag day wan ne yéen a leen fi def kon leneen lépp luy def loolu am na lu leen fi def te yéen ñooñu daal leen fi def wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin